Auzubillahi min ashaytani irajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa asxaabihi wa wala ñi ngi sant yàlla suñu boroom subhaanahu wa taala di julli di salmal ci suñu yenent Muhammad alayhi salaatu wasalaam di jaan yàlla suñu boroom mu dolli ko defal jàmm xéewal ak barke moom ak i saxaabaam ak mboolem ku topp njubam ba keroog yowmal qiyaama di taxaw dellu siwaat nañ ci suñu suñu téere arbauna nasiha li islahil buyut tomb tey bi nekk dix conseil dix conseil kon tey euh, mooy suñu mooy suñu dars mu ne taqwim amalil mar'a xarijal bayt ni fexe ba ay yemale fexe ba xool nu ñuy def ba tollale liggéeyu jigéen ci biti jigéen naka lañuy def daal ba xool yan condition lañ koy jox mu mën a liggéey génn liggéey ci biti kër gi loolu tomb la bu am solo ndaxte bari na lu muy lu muy bari na lu nit ñi di di di ndax jigéen ndax day mën a am droit génn wala moom ci biir kër gi lañ ko lañ ko toogloo borom téere bi ne sharaayul islam yu kamilu ba'daha ba'dan yi nga xam ne moom la moom la lislaam di yoonal lislaam yi nga xam moom la yoonal di ko tëral day mottalante day mottalante kenn ku ci nekk dafay féete foo xam ne foofu len ko féeteloo moroomam féete ko faneen ñoom ñépp nag bu kenn ku ci nekk féete fa nga war a féete ak mottalante day am seen biir dañuy mujj doon lu mat waaye laa bu ci amee kenn ku bàyyi fañ ko féetale di dem di fekk di kanam ca fañ ko féetale loolu noonu ak sooxee dafay tàmbalee am moo tax mu ne wa indama amara allahu nisa mu ne yàlla ba mu dëgalee jigéen ñi bi qawlihi ci wax ji mu wax ne waqarna fi buyutikunna na ngeen toog ci seeni kër mu ne ba yàlla waxee jigéen ñi ne leen ni toog ci seeni kër buñ jóge ci seeni kër nañ fa toog mu ne ba yàlla defee loolu jaala lahunna man yunfiqu alayhinna wujuban yàlla dafa def koo xam ne mooy moo leen di dundal mu def ko nag mu nekk lu war moo xam borom kër wala baay wala ku mën a doon. mais comme yàlla suñu borom dafa togloo jigéen ñi kon nag la jigéen ñi di dunde yow la war par force ndaxte ndigalu yàlla bëgg a jëfe ndigalu yàlla suñu borom moo ko tax a toog fam nekk kon yow lañ gàll luñ dundee borom xam-xam yi di tënk euh, li nga xam ne moom la borom kër ameel soxnaam ci baatu askinuhunna askinuhunna euh, mi ngi ci suratu talaaq askinuhunna loolu rek baat bi li muy ndaw ndaw ndaw borom xam-xam yi nee nañ loolu mooy àq jigéen ndax siin askinuhunna as siin googu noonu nee nañ mooy sukkuna mooy dëkkuwaayam nee nañ ni kaaf gi mooy kiswa mooy lu muy sol koddaay nuun gi mooy kan nafaqa mooy dépense am lu muy dundee waaw gi mooy mooy li góor wala li jigéen di soxla ci borom këram loolu mooy ak jigéen ci borom këram kon ndegam yàlla suñu borom moo leen digal ni toog ci kër yi ah lay tax ni man faa toog loolu noonu góor gi loolu da koo war par force da ko war a indi mu ne wala aslu anna al mar'a la ta'malu xaarij al bayt illa li xaaj mu ne lii cosaan ci sharia li nga xam ne mooy asl mooy li war a am mooy jigéen du génn di liggéeyi ka lu dul ne aajo bu wér da koo waral li nga xam ne mooy cosaan mooy jigéen ci këram lañ ko toogloo daa war a toog ci këram aaju bu wér boo xam ne mënut a ñàkk moo war a tax mu génn dem liggéey ji kon moom nañ ko xam mu nekk base bu ñuy tàmbalee mooy jigéen li as la ci moom mooy dafa war a toog ci biir këram. lay tax mu génn am droit pour dem liggéey mu ne loolu noonu aajo la war a doon aajo la war a doon mu ne moo tax bu ñu xoolee ci diggante Musa alayhi salaam euh, ba mu demee ca dëkk ba ka Madiana te booba Firawna génnee na ko nee booba tiit na génn. bam demee dafa gis ab teen boo xam ne nit ñaa nga fa di wëgg seeni jur maanaam di jox seeni jur ndox muñ naan mu ne mu gis ñaari xale yu jigéen yoo xam ne ñoom bu seen jur doxee jëm ce jëm ca teen wa kat dañ leen di tere mu mel ne dañoo soxlawul ndox wala mu mel ne dafa am lu ñuy xaar musa affaire bi jaaxal ko mu daal leen di laaj nga leen waaw yéen la moo tax bàyyiwu leen seeni jur ñu ne ko ah ñun kat dañuy bañ a jaxasoo góor ñee fa nekk ñoom lañuy bëgg a ñoom lañuy bañ a jaxasool moo tax ni bëgg a bàyyi bañ dem bu ko defee ñun ni soog a dem Musa daal di dem daal leen rootali bam leen rootalee ba pare jigéen ñi daal di ñibbi ci seeni kër seen papa na len ah yéen de tey ngeen a ñëw ñu ne ko ah góor bu baax de benn waay bu baax de moo ñu rootal euh, seen papa yónni leen ne leen wol leen ma bañ ñëwee woosi ko bàyyi leen xel bu baax a baax euh, soxna si bi mu ñëwee rek dana ko inna abi yad'uka li yajziyaka ajra ma saqayta na sans papa moo la woo pour mu fay la li ñu defal nee nañ bi ñuy dox di jëm si ci kër gi Moussa dafa jiitu ndax bëggut a bëggut a nekk ci ginnaaw ndaw si mais dafa jiitu bu ñu waree jàdd ndaw si day sànni xeer ci côté bi ñu war a jàdde bu ko defee Moussa xam ne fii la ñu war a jàddee noonu def ba yegg ca kër ga ba ñu yeggee ga Moussa mook paa bi ni waxtaan Euh, ndaw si daan ne a ah, kii de papa boo ko jëloon mu nekk ku ñuy liggéeyal fii moom dana baax ndaxte yor na ñaari qualité yor na ñaari qualité yoo xam ne yu baax la bi ci njëkk mooy liggéey mën na ko ku ko mën la beneen mooy nuru na ko wóor doon na ko wóor koo xam ne du wor du wuruj seen papa daal di waxtaan ak moom ci condition mu liggéey bu bu ko defee ni may ko soxna bañ mujj cee jubóo xis sa boobu noonu ay tomb yu baree bari dafaa nekk bi ci njëkk mooy moom Moussa toog bi mu toog gis na ay jigéen yoo xam ne day ndeysaan xaw na leen a yërëm seen moroom ay e, wut ndox ñoom ña nga toog fee ne wut toog loolu noonu nit ku am dara yëg-yëg am leen looy bàyyi xel di nga di nga jug laaj leen nemeeku leen noonu la doom aadama war a mel noonu la nit war mel bañ a nekk ku xaw a wow xol tuuti bañ a nekk koo xam ne bon ñaari yenn saa yi day layoo daal ne non jigéen jigéen ñi wóoru nangam ak nangam nangam ak nangam dañoo daate dañoo def nangam ak nangam moo tax bu commencé ñu may wax mais yenn saa yi tamit boo gisee nit nga jigéen koo xam ne yaa ngi ko romb ca mbedd ma ba nga téye gaz boo xam ne xam nga ne lii mënu ci dara mi ngi sonn ne ko salaamaaleykum foo jëm mu ne la fee nga ne ko andi la daal di waaxu daal dem a ah, jarul nga nekk fa di coow coow lu bari mais gis nga ko xam nga ne lii nag diis na demal nga jëm ko ko gis nga ko ma nga yanu loo xam ne ca marché ba la wala fan la jóge a nga yanu loo xam ne subhanallah demal nga ne ko eh, ko ko mais bañ toog rek ñaari baat ñett nga de déedéet jigéen ñi war ñoo seq ñoom ay wax ñii dañoo dansé ñi nangam sama diine nangam déedéet l'islam digul la lool l'islam digul la lool loolu bind la boo xam ne dañ ko fay jànge beneen bi ci liñ fay jànge mooy yàlla bi muy melal ndaw si bi ñëwee di woosi Musa dane tamshi ala istihya dafay dox ci kaw kersa maanaam ku am kersa la ci li muy def ku am kersa la kooku a yëg ne kon tàmmuta wax ak góor goo xam ne jàmbur la ci moom. waaye tamit bind bi ñu fa ëppal solo nga xam ne moom lañu soxla mooy ndaw si wax ji ñu wax Musa ne ko ñun kat suñ papa mag la munta ñëw loola tax ñun ñu génn di may jur gi ndox nga xam ne ñoom leeral nañ la moo tax ni génn kon dafa am ben ajo boo xam ne moo tax ni génn woy laa lii cosaan ñoom xam nañ ne ñoom waruñoo génn mais seen papa nekk gi mun màgget munta génn moo tax ni génn loolu nekk bind la boo xam ne daf lay jàngal ne kon jigéen ngant wala aajo lu jàmp mo moo war a tax mu génn mais lii cosaan ci jigéen mooy daf war a toog ci biir këram warta génn loolu dañ koy jàngee ca tosa boobu mu daat ne waaye yéefar yi ba nga xamee ne deuxième guerre mondiale bi a jàll na waaw borom téere bay wax mu ne bi deuxième guerre mondiale ka jàllee nga xam ne liggéey yu baree bari góor ña ko doon taxawee faatu nañ góor dafa manqué ñu aajo woon nañ benn personnel bu taxaw yenn liggéey yi te góor ñi ñu baree bari euh, nekkatuñ fi mu ne looloo taxoon ni jël jigéen ñi di leen sas yenn liggéey yi ne looloo taxoon ni jël jigéen ñi ko kon di leen sas yenn yenn liggéey yi mu daal ne waaye nag loolu dafa tombeek tamit juif yi ñoom ni tëraloon ay plan yoo xam ne ñoom dañ ko tëraloon bu yàgg jàngat ba gis ne yoon wi nga xam ne moom moom la ñuy aw ba yàq àdduna bi ba jaxase àdduna bi génne ci doomu aadama yi ga yi nekkoon ci ñoom jikko yi nekkoon ci ñoom kersa gi ak yeneen ak yeneen yi nekkoon ci ñoom di fexe ba dindi ko ba rocc ko mu ne loolu noonu dafa tombeeg juif yi amoon ñoom pas-pas boobu amoon gëm-gëm boobu naka la ñuy def ba yàq àdduna bi ni gis ne bokk na ci tomb yi nga xam ne mënees na ca jaar ba yàq àdduna bi mooy jigéen fexe fexe fexe fexe ba ba gaaral ko ci eh, société bi jikko yi nekkoon ci moom ni dindi ko fexe ba mu nekk koo xam ne du amati lu muy rus te xam nañ ne loolu noonu mënuñ koo am li fekk jigéen yaa ngi ci biir kër yi moo tax dañuy fexe ba gëm dugal ci seen biir xel ne leen saw génn bi eh, génn te buñ génnee loolu mooy bunt bi nga xam ne mooy mooy tijji musiba yu baree bari kon borom téere bi nee na tax te loolu yaakaar naa lu yàgg la ndax al imaam Ibnul Qayyim rahimahullah bi muy lim yi nga xam ne mooy yàq réew bi muy lim yi nga xam ne mooy yàq réew nee na réew yi ko yàq mooy xukumal jaahiliya nguur gu baaxul nguur gu baaxul ay yàq réew beneen bi zonnal jaahiliya ay nit yu amul xam-xam jàpp ne am nañ xam-xam ay subaha ki lënt mbir yu xam ne dara taxawu ci moo solu ci seen bopp ni jàpp ne am nañ xam-xam toog ci rajo yeeg télé yi ñooñu dañ yàq réew beneen bi xamiyetal jaahiliya ay parparloo parparloo fii lañ bokk fii lañ bokk ñun waay ñun ñooy waa famille nangam loolu nonu day yàq réew beneen bi ci yi yàq réew mu ne mu ne tabarujal jaahiliya ay jigéen yu baaxul jigéen yu baaxul mu ne loolu moom dafay yàq réew ndaxte dañuy mboolem ku ñuy juraat rek day topp ci lam fekk ay waajuram nekk ci man yi keroog bu ma ko man dama ñun Sénégal kon fu ñu jëm mboolem yi yàq réew kon yi Ibnul Qayyim lim ni boo xoolee da nga gis ci ñun wallaahu mustaan Euh, mu ne kon looloo tax kon euh, jigéen ñu baree bari seen xel génn dem liggéey ka nekk ci ab plan la bu leen tëral bu yàgg te xamuñ ko mu daat ne mais ca dëgg-dëgg daal yi nga xam ne moo waraloon génn dem liggéey mu ne ñun ak ñi dul warta bokk ndax ñi julit jullit moom allahu alam man xaw ma ndax ndax euh, ndax jigéen borom kër moo ko war a borom këram moo ko war a dundal euh, maanaam ñi nekkul jullit euh, moo tax may wax xaw ma ndax xaw ma ndax nu mu fa demee ndax jigéen borom kër moo koy dundal wala. mu ne mais bu dee jullit ñi moom mu ne mënoon nañoo mucc ci loolu ndax te jigéen bu waxee ne daal ne dafa bëgg a dund mu ne la muy dundee loolu borom këram leen ko leen ko sasoon loolu noonu moo ko moo ko war. moo ko war kon wax dëgg fa yàlla waruñoo woon a bokk même lay ñun ak ñi nekkul jullit ak ñi nekkul ñoom même la ñuy layee bu dee ñoom seen borom kër nekkul ne seen dund ñu euh, moom la war mu ne ñun moom ñi nga xam ne ay julit leen ñun waruñoo layee loolu. mu daan ne ca dëgg-dëgg nag société jullit réewum jullit mu ne mun te ñàkk nag moo am ay jigéen yoo xam ne dañuy génn dem liggéey loolu moom boo demee ci réewu jullit ñi sax danga ko fi fekk mu ne loolu noonu mun te ñàkk. mu ne ndax dafa am ay poste yoo xam ne faw jigéen ñi ñoo ko war a ne mu ne lu mel ne yenn eh, hôpitaux yi eh, yenn écoles yi ak yeneen mbir yu baree bari yoo xam ne faaw ay jigéen nekk fa kon kon mënuñoo ñàkk dem loolu moom ta nekk interdit complètement de daal de bu benn jigéen génnati loolu ta nekk ndaxte dafa am ay mbir yoo xam ne faaw ay jigéen a fa war a nekk. mu daal ne moo tax même boo demee ci yenn réewul islam yi nga fa gis ay barabu liggéeyukaay yoo xam ne ay jigéen a fa nekk ci waxtu woo xam ne am na góor yoo ne amuñ liggéey la moo tax ndaxte dafa am xeetu liggéey yoo xam ne ñoom ñoo ko gën a mën kon am na kon mënta ñàkk moom ñenn ci ñoom faaw ni génn dem occuper yenn yenn palace yi pour liggéey mu daal ne waaye nag fi wax ji nekk mooy lan tax génn di liggéey ndax da nga am ngànt wala amoo ngànt mu ne foofu la wax ji nekk ndaxte jigéen ñëpp mënuñoo bokkandoo nag am ngànt déedéet jigéen ñëpp bokkuñ kaa am na ci koo xam ne moom bu waxee daa war a liggéey nga ne ko ah, lam moo tax lim lay expliquer loolu noonu lu ñu war a mën a dégg la mu ne waaye am na ci nag ñoo xam ne nag xamuñ sax ñoom la moo tax ni dem di liggéey xamuñ ko xamuñ ko ndax dañ leen fexe ba gëm loolu leen daal ne leen daal ne gëm góor yi génn rek da ngaa war a génn ñun loolu moo ñu loolu moo ñu wutaleeg ñi nekkul jullit te ñi nekkul jullit boo leen laajoon ñoom la moo tax ni génn di dem di liggéey ñoom den naan la a ah, ñun ak góor ñoo yem fépp fu muy toog di liggéey ñun war nañ faa mën a toog di liggéey jigéenu jullit nag boo ko laajee lam waroon a tontu mooy ah man kat sama kaa dafa xaw a doy waar ndaxte nangam ak nangam ak nangam waaw kay daan ne waaye bari na tey ci jigéenu biir jullit ñi ñoo xam ne ñu ngi génn di dem di liggéey te xamuñ ñoom lam moo tax ni dem di liggéey xamuñ ko maanaam xamuñ waaw ñoom daal xalaat bi daal ñëw na ci seen bopp rek xalaat bi mooy lan mooy daal fu fu góor nekk war nga faa mën a ne bu ko defee mu génn mu ne foofu la nag biir bi nekk mu ne ñun jullit ñi génn bi dafa war a nekk loo xam ne ngant lay doon wu ñor woo xam ne mooy génnloo mooy génnloo jigéenu jullit mu indi salbiyat mu indi ay mbir yoo xam ne euh, dafay juddoo ci génn gi jigéen ñi di génn di dem di xam dañuy liggéey wala xeetu liggéey bu mën a doon nag mu ne salbiyaat yi mu ne am na ay ngaañ am na yoo xam ne moo ci juddoo te seetlu ko mu ne bi ci njëkk mooy maa yaqamu kathiran min anwa'il munkarat ash-shar'iyya xeetu ñaawteef yi nga xam ne baaxul yi nga xam ne moo ci juddoo ken xamul nu mu toll xeetu ñaawteef yoo xam ne euh, xaw a te góor ñi tuuti ndax loolu loolu daa naturel mënoo liggéeyee ci benn bureau boo xam ne ñaari at ba ñett ba ñeent di nga fa nekk doo nekk te miinante saa bu ñëwee rek moom bul xam bul xam bul xam maanaam lu ne mën na ci juddoo lu te mën naa ñëw ci ci lu gaaw a gaaw di waaji naan ka nazratun nga fa ibtisaamatun fa salaamu fa kalaamun fa mawidun fa liqaaw mu yu bare bari fi muy juddoo mooy xool boo xoolee rek ñaari bët saa buñ dajee ñaar xoolante rek nee na bu ko defee muuñ day judd muuñ ñaar ñu xoolante bët daje ba càgg kenn ku ci nekk muuñal moroomam mu ne buñ muñalante bu ko defee ni nuyoo ku ne na soo morom salaamaaleykum keneen nga ko waaleykum salaam mu ne buñ rek bu ko defee wax day jut wax yo foo dak na nga def bàyyi na jàmm mu daal ne wax kon ñëw nag mu ne buñ waxee rek léegi joxante rendez-vous ñëw mu ne kon ni joxante rendez-vous mu ne bu joxe rendez-vous ñëwee rek faaw kon daje am subhanallah kon mbir yi ci ay ferñeent lay tàmbalee lu ndaw a ndaw lu ndaw ndaw lu ndaw a ndaw ba xëy rëy nag ñaari bët dañoo daje jékki-jékki tuñ am ca yoon daal di muuñ jékki-jékki lamin ba am ca yoon daal di nuyoo jékki-jékki lamin ba nammaat wax waxtaan wa jolli jékki-jékki joxante rendez-vous jékki-jékki daal di daje jékki-jékki lay xew-xew moo tax te loolu pour nga pour nga éviter ko pour nga dakkal ko jigéen ñi faaw mu wàññi faaw mu wàññi génn bi tax dama wax ne bu dee yàlla yàlla yim gën a fonk nga xam ne yàlla kafu ci réewu ci mooy julli julli julli ñun ñi ñun ñëpp xam nañ ne julli mooy li téye diine ji képp ku bëgg a tegu ci route boo xam ne boo ko wàccul fanaani safara bay julli léegi julli moomu noon li muy for for for julli mbooloo tamit doon lu am solo julli ca mbooloo ma dem jàkka ja nekk lu for a for mais jigéen gi ni digal ko jigéen gi moom julli ci këram mooy ëpp tiyaaba julli ca jàkka ja julli ci këram mooy ëpp tiyaaba julli ca jàkka yooyu yëpp ay junj la ay wax la yoo xam ne sag nekk ci kër gi dañ ko soxla sax toog fa di ko soxla dafa nekk lu bari tiyaaba léegi nag bu dee nag juli julli lañ wax ne sa julli ci kër gi moo ëpp tiyaaba julli feneen subhanallah kooku sa liggéey ngay dem di liggéey feneen moom loolu moom loolu moom taxul nii wax taxul nii wax li may wax lépp nag mooy ku amul ajo def leen attention koo xam ne aajo yenn saa yi nit day am koo xam ne wax dëgg fa yàlla di nga ko soxla ci yenn hôpital yi ko xam ne dafa war a dem jàngale xam ne dafa war a nangam du jeex du xaaj mais ñi amul aajo subhanallah ba pare di continuer di ko di ko di ko kii boole kooku lay gu metti nag boo ciy wax sax yenn saa yi ñenn ñi xaw dal loolu loolu baaxul mu ne kon bokk na ci xeetu ñaawte fi nga xam ne mooy am ci bu dee bàyyi nañ jigéen ñi di bokk na ci ñaawte fi nga xam ne nee na moo ci am nuqsaan al maana al xaqiqi li shuur bi qawamati rajul mu ne gi kilifteef gi war a nekk ci loxoom dëgg dëgg dëgg dëgg day manqué bu dee soxnaam day liggéey <laughs> bu dee soxnaam day liggéey kilifteef gi war a nekk ci moom dëgg dëgg dëgg dëgg day manqué ndaxte yu baree bari daanaka ba muy tul du fayete dara du dara ci kër gi ndaw mooy taxaw yu baree bari bu ko defee daanaka ni kilifteefam daanaka moom dafay nekk nii rek dafay nekk nii rek Cheikh Ramzi <laughs> wayla wayla lañ ko doon doyee daanaka daanaka defu ci dara moo tax boo xoolee yàlla a ar-rijaalu qawwaamuuna ala an-nisaa bima faddala allahu ba'dahum ala ba'd lan moo leen may qawaamiya lam njëkk a tudd mooy wa bima anfaqu wa bima anfaqu léegi nag bu dee yow anfaqu gi yow defatoo ko ah ndaw see koy def yow keñ moom sa qawaamiya mooy lan <laughs> première qualité lim njëkk tudd ar-rijaal qawwaamuuna ala an-nisaa bima faddala allahu ba'dahum ala ba'd mu mel ne sa xel daf lay laaj waa kii lan moo ko may qawaamiya mu ne la wo bima anfaqu anfaqu gi anfaqu gi anfaqu gi lu am solo la ci qawaamiya gi rarement ngay gis ci ay jigéen yoo xam ne a ah, ku mel ne sayyidatna Khadija du ma ne subhanallah histoire kooku la mos a marqué ci jigéen joo xam ne jël na alalam yépp jox ko borom këram ba keroog muy faatu diggaatoo kum ko ñeppee wax. def seen alal ba pare du jeex na def na lañuy def jeex na tiyaaba lañ ci doon sàkk jeex na. mu ne kon bokk na ci ngaañ yi nga xam ne moo nekk ci jigéen di dem di liggéey mu ne day tax góor ñàkk xawaam yam day tax mu ñàkk mu ñàkk euh, kiiwam am na bu ma tëb mu ne aadamu ataa zawji xaqa boobu dama ko tëb mu ne li nga xam ne moo ko war ci borom këram daanaka du ko defati àq yi nga xam ne ay àq la yoo xam ne da koo ameel borom këram mu ne yu gën a bari du ko defati ndaxte am jot du am jot nekku fa léegi nag euh, yooyu tamit day jur day jur daanaka ay problème yu bari tamit mën na faa juddoo ndaxte boo defatul li nga xam ne moo la war rek ci ay àq yoo xam ne yaa ko waroon defal ne keneen di ko defal ah loolu moom ñun ñëpp xamoonoon nañ li tey juddoo bi ci bi ci mujj mooy mu ne al irhaq al jasadi wa taxt an mooy day gaaw a day nekk koo xam ne day gaaw a sonn mu ne mu ne jigéen gi day mucc nekk koo xam ne day gaaw a sonn doon koo xam ne yaramam dafay tàyyel ndaxte liggéey bi mënta xëy nag liggéey bu ñëwaatee ci kër gi nekkaat ci liggéey te day sonn mënta xëy dem liggéey bu ñëwaatee mu ne te tey saa bu sonnee rek yi ko war pour mu amatal ko comme ni mu waree moom moom dana jafe. mu jeexal daal ne wa ba'da hadha al-'ardi mu jeexal daal ne la budda min taqwallah mënta ñàkk ni ragal yàlla moom borom téere mooy wax mu ne mënta ñàkk ni ragal yàlla. wa wasnil masala bi misaan sharia mu ne masala bi mooy ndax jigéen dafa war a génn wala warut a génn mu ne masala bi nañ ko teg ci balance ub sharia kenn ku ci nekk xool sa bopp wéetal bàyyi lay bi bàyyi lépp nga toog xalaat xel ndax am nga aajo wala amoo aajo waxal kenn ku ci nekk xam nga sa bopp nañ bàyyi kii bi kenn ku ci nekk wéet amul amul waaw waaw man man man kii naa man dama am aajo man kay sama sama kii déedéet kenn ku ci nekk na xalaat laa budda min taqwallah nag kenn ku ci nekk ragal yàlla gis ne moom génn bi dafa war a génn wala warta génn moom ndax ci ñi am cas ka euh, yoo xam ne dafa dafa euh, cas xaas wala moom amu ko mhm. mu ne wa maarifat al xaalaat allati yajuzu fiha lil mara an taxruja lil amal mu ne kenn ku ci nekk na toog xool ndax moom situation yi nga xam ne bu dalee jigéen mën naa génn mu ndax moom euh, ci loolu la bokk wala bokkut ci ah kenn ku ci nekk yaa ngi sa bopp de ngalawaay bu bëggi-bëggi àdduna bu ay bagaas yi àdduna muur suñuy bët muur suñuy xol bañ baña atte dëgg mu daat ne wal wasiyatu lil mar'a li ajli maslahatiha wa maslahatul bayt li nga xam ne mooy intere jigéen jigéen li war a nekk intérêt li war a nekk ay bëgg-bëggam mooy bëgg-bëggi kër gi maanaam bu gisee ne kër gi aajo woona mën na jiital loolu mu tamit war tamit ci tamit bu ko leeree ne soxnaam bii aajo woon na tamit liggéey bu ko defee moom tamit na ragal yàlla bu leeree ne kii moom wax dëgg fa yàlla nag liggéey bi muy wax ndax yi mu wax ne moom la war a def yëpp lii nangam nangam nang na nga wax dëgg fa yàlla nag aajo liggéey kon naa ko bàyyi mu ne bu dee noonu la demee bàyyi ta ittaqillah mais nag bul ko bul ko bul ko jéem a koñe tamit naa ko déedéet waxar na waxar na fi muy ko ne dafa leer lii lii déedéet yow tamit danga am da nga am part ci ragal ragal yàlla gi. mu jeexalee lu am solo mu ne wala yakula maala zawjatihi bi ghayri haqq yow góor ragalal yàlla ba bul lekk sa alali soxna lu dul ci dëgg mune ne sa alalam <laughs> bañ ko lekk lu dul ci dëgg xanaa di xam ne alalam la bul yaakaar ne tamit danga cee danga cee <laughs> danga cee am droit ba saa su la neexee rek jël di lekk mu ne loolu eh, nga ragal ci yàlla tayib léegi dafa ma damaa mos a dégg benn cheikh bu mag boo wax lu tënku mu ne jigen jigéen war naa génn dem liggéey wala warta génn dem liggéey mu ne loolu noonu kenn du ko atte d'une manière générale mu ne kenn ku ci nekk dafa am cas personnel comme ni borom téere bi doon wax moo tax ken kenn du toog rek atte ko nii nit keñ day ñëw keñ wax daal na moom nangam ak nangam nga ne ko yow de lii mooy sa cas keneen ñëw daal ne nangam ak nangam nga ne ko yow de lii mooy ko ci lu matale loolu noonu day day day mën naa dugal doomu aadama bi ci lu mu bëggul woon euh, ma jeexale di wax ne koo xam ne mën naa am li may wax nag samay waxi bopp la ne koo xam ne mën naa am mën naa mën naa liggéey ci biir këram ma loolu noonu mën naa nekk nit mën naa liggéey ci biir këram nit na liggéey Zaynab bintu Jahsh euh, soxna Yonent bi alayhi salaatu salaam la woon daraan rab rab ay yére ay di jaay bintu Jahsh soxna Yonent bi salaam moom lañ daan wax umul masakin te loolu mu daan ñaw di ko defar lépp da ka daan saraxewaat dafa nekkoon ku mën a saraxe moom jaay moom liggéeyul woon pour dund de pour pour yokk pour pour yokk meuble yi nekk biir néegam de <laughs> mais daf doon liggéey pour pour pour saraxe subhanallah euh, nga jël mulayka ka mulayka mi nga xam ne mooy yaayu saib mulayka moomu tamit daraan jaay parfum moo ko daan jaay jigéenu saxaaba yi nga jël euh, waxoon naa ko fi soxna sa Abdullah Mas'ud ñii ñëpp ñu ngi doon liggéey ay liggéey yoo xam ne seen biir kër lañ nekk di yaraale seen doom di toppatoo seen borom kër di boole ko di def seen liggéey yu sew sawaan boole ko di def seen liggéey yu sew sawaan moo tax eh, kon loolu mooy kii bi conseil bi mooy jigéen bu dee gis na ne amul aajo ci génn mu mu toog ci biir këram. man mën nañoo taxaw fii tey ñaar yàlla may dégg ak topp ak xam ak jëfe ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك